baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa ida qiila lahum tacaalaw ila maa anzala allahu wa ila alrasuli raayta almunaafiqiina yasudduuna anka suduuda suñu boroom kon tabaaraka wa tacaala di wax ci laayab juróom benn fukki week benn mu ne wa ida qiila bees leen waxee ñoom naafiq yi mu doon wax ba léegi ak ñi nga xamante ne nii feebar daa nekk ci seen xol yi nga xamante ne nii nee na ñaa dañoo gëm waaye ñoom daal li ñu bëgg mooy di àtte woo leneen lu wuteeg li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala daal di wàcc ci charian bi mu ne ñooñu nag way daa qiila bees leen waxee lahum ñeel leen taalaw leen waay nu mu gën a gaaw ilaa ma anzala allah ngeen jëm ci li nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaaraka wa taala wàcce ci ndawam bi alayhi salaatu ngir ngeen doxe ko ngir tamit li nga xam ne mooy dox seen diggante ay wuute ngeen man alquran mar koo régler wa ila rasul ñëw leen ci ndawam bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy xalifaam bi gina mag bi nga xam ne moom la du yor ci kaw suuf te ngir mu doxal ko moom namm nammam yi moom boroom bi tabaaraka wa taala bees leen waxee lool mooy lan bu dee tey buñ leen nee ñëw leen ci alquran nañ leen dellu ci alquran nañ leen dellu ci sunnatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne nag jamu kantaa jamono jooju nag mooy dañ leen doon wax ñëw leen ci téere bi yàlla bi li mu wàcce ñëw ci ndaw yàlla bii di dund ak yéen alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne buñ leen waxee lool ra'aytal munaafiqiina nga gis naafiq yi ñoom ana lan la ñuy liggéey yasudduuna anka suduuda ñu ngi lay dummóoyu wan la gannaaw jëm ci leneen dummóoyu la ak dummóoyu ba pare nag di dox sa digganteeg li nga xamam dox mooy puus ba see daanaka li nga leen di woo duñu ci ñëw dummóoyu la dummóoyu gu féttéer lu ko garaaw sax ñu boroom ne fa kayfa moo ana naka ida asaabathum musiba waa ñoom lan naka sax lay deme seen xaal ida asaabathum bu leen laaleeta dal leen musibatun am musiba boo xamante ni nag bi bima qaddamat aydihim mooy ñoom seeni loxo moo ko moo ko fàggu bi nga qaddamat li nga xam ne moom la jiital te fàggu ko ci lu yiis ay dihim seeni loxo ginnaaw bi ñu bañee ne du ñu àttewoo li borom bi wàcce li nga xam ne moom la yónni ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ñu dem di àttewoo leneen ba ay musiba dal leen ca nag lan la ñu doon def ma ginnaaw gi nag jaa u ko ñu dikkal la nag di raay seen doq ya ndax ñoom du ñu amul kersa ngaan jaawu ko ñu dikkal la yaxlifuuna billah di waatal nag borom bi tabaraka wa taala naan in aradna illaa ihsaanan wa tawfiiqa naan ñun kat boo gisee bi ñu njëkkee bon ñu ne woon amaana nañ seeti leneen rek ah ñun de xam na ngay xam ne sang bi ah ñun de moom ñun de nambuñu woon lu dul lu dul loo xamante ne nii in aradna illa ihsana ñun de rafetal kese moo ñu taxoon a jóg xam nga ne moos jàppoon ne fee it man nañ tam lu rafet lool kese la de wa tawfiqa ngir tamit amoon loo xamante ne nii daal ak dëppale loolu daal moo taxoon daal ñu defal ñu ñu demoon bàyyi la fi loolu nag mooy waxi ñoo xamante ne ñi dañoo jàpp ne ñoom tout le temps naafiq yi dañuy jàpp ne ñiy waxal amuñu xel quoi voilà moo tax ñoom ñoom a xew rek jàpp nañ ne seeni kàcc ak ñëw di lay lay xam ne ay foo lay war na leen cee mën a génne daal ndax ñoom jàpp nañ ne gars yi dañoo crédule te ñàkk am jàkk bopp ndax ñoom noonu lañuy ñuy jàppe nit ñi dañu foog ne daal nit ñi seen bopp yu kopp new ci mooy lu ñu def lu ne yi nga xam ne bon c'est une évidence ku am xel sax waroon ngaa am kersaay ñëwaat ci nit kooku nag naan da nga koy utali lay mais ñoom loolu garaawul ci ñoom daal lii daal la ñuy def bàyyi fi li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi dem ci leneen bu leen fa musiba dalee nag ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di rox wax yu mel nii waaye naka noonu rek ba dinay tukki naafiq yi nii lañu mel voilà mooy buñ doon dërëm seey gaa yoo xam buñ doon dërëm réer te buñ doon galaa waaye nag lool seeyalu leen de voilà dañu fi bàyyi njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi fi xur kii li nga xam ne mooy sunna ak yooyu nekk ci seeni caaxaan léegi nag bu leen fa musiba dalee comme que dañuy woote lay jullit lañ ñu ñëw nag ci kilifa gi ak ki nga xamante ne mooy boroom xam-xam bi voilà di nag ay lay naan moom kay moom wax dëgg yàlla moom dañoo yaakaaroon ne rek ah foofu it xam nga rek ay kii universel ak yu mel noonu nga xamante ne nii ak ak yello addu yelleefu doomu aadama yooyu daal moo taxoon ñu foogoon ne ndekete ñoom nañ ne woon baax na yooyu yëpp lay la rek lii lépp ay tuur la ndëm la mu ne wulaayika suñu boroom ne gaa yoo yële mooy alladina mooy ñi nga xam ne ya'lamullahu boroom bi xam na dëgg-dëgg maa fi qulubihim li nga xam ne moo nekk ci seen xol yi muy ak naafiq wuteek li nga ñëw di la utali lay loolu li yarda anhum yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñëwee nag ñoom daal di leen dummóoyu dummóoyu leen de voilà mooy déglu leen nii rek waaye dummóoyul seeni mbir wa'idhum te na nga leen waar na nga leen waar ndax waaraate moom xatta naafiq sax waar ko même bu dee suñu borom waxoon na ne sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ne moo yem ci ñoom nga waar leen wala ngeen waar leen nga ñàkk leen a euh, xupp nga xupp leen a nga ñàkk leen a xupp du ñu gëm dara waaye lool teewul yow li nga war a def def ko rek kantaa du leen jariñ dara lool yàllaa xam te moom moom moom lim la digal yow lim la yen loolu mooy yow defal kantaa ñoom est ce que dinañ nangoom nanguwul loolu ci loxoy borom bi la ne mu ne kon fa'ridanhum daal di leen dummóoyu wa'idhum ta nga waar leen waqul lahum ta nga wax leen fii anfusihim ci seen bopp nag qawlan baligha wax joo xam ne ju jotale la joo xam ne moom bu ñëwee dang leen wax li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne day am jeexital ci ñoom daal di leen jàjj ngir tamit xamal leen ne waaw seen lay yii nii loolu tamit taxawul voilà ndax mbir yi il faut bu ñu waree teg les points sur les i les traits sur les t il faut ñu def ko voilà nga wax leen jàjj leen wax joo xam ne ju ba ju jotale la ci seen bopp ak naafiq gi ñu nekke ak feebar gii nga xamante ne nii waxuñ ne duñ ci jógele waaye nañ def le tout ngir génn ci ndax nii ñu defare ñu woon a doxalee nii ne wama arsalna ñun de yónni wuñu woon te yebaluñu min rasulin ñun borom bi tabaraka wa la ci benn yonent alayhi salatu wassalaam illa li yutaa ludul ngir ñu topp ko bi idnillah ci digalal borom bi nag ak tamit nam mu nam mu borom bi tabaraka wa taala mooy yonent bu yàlla bind lii moo tax mu yónni ko ngir ñu topp ko waaye est ce ko topp loolu nam mu nam mu borom bi tabaraka wa bu jiitu ak dogalam bu jiitu mooy mooy dogal ba mooy dal ci gaa yi soit bu dee dogaloon na alhamdulillah kenn dinañ ko topp gars yi dinañ ko topp waaye bu dogaloon na ñi koy topp du bari ñooñu duñu bari wan mu ngi noon mu ne walaw annahum te ñoom de naafiq yi cay bu doon ñoom ida bu doon ne ñoom id zalamu anfusahum jamono ji nga xam ne ci lañ tooñ seen bopp ndax weddi seen borom gi tam tamit di àttewoo leneen loo xam ne taaxut la lu wuteeg alquran ak sunna yooyu nga xam ne ni ak nit ñi koy def te àgguñu sax darajaay nifaaq ñooñu nañu xam ne loolu de buñ ñëwoon bu ñu lool tooñ sa bopp lu tudd voilà mooy tooñ sa bopp foofi bàyyee li la tax borom bi bind la lu dul ngir nga jaamu ko nga bàyyi ko fi lim ne doxe ko nga bàyyi ko fi jënd ko leneen na leer ne sa bopp ngay tooñ nga dam mu ne walaw zalamu anfusahum bu doon dañoo jamono ya ñuy tooñ seen bopp jaa'u ko ginnaaw gi dañ laa dikkal fastaghfarullah ñu daal di ñaan jéggal borom bi tabaaraka wa taala wastaghfara lahumur rasul yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ndaw yàlla li daal di leen ñaanal njéggal tamit léegi la wajadullaha konoon te kon bu boobaa dinañ fekk borom bi tabaaraka wa taala tawwaaban nekk koo xam ne aji jee nangu tuub la aji delloo si jaamam la tey nangu tuubam la rahima aji ku bari yërmande la ku yaatu yërmande la mu ne falaa wa rabbika falaa waat naa déedéet wa rabbika falaa déedéet wa rabbika waat naa ko sa borom yow te yow yeneen bi alayhi salaatu laa yu'minuuna gis nga yéeféer naafiq yi du ñu gëm dara mooy fala wa rabbika déet wa rabbika wat naa ko ci sa borom yow seydinaa muhammad waxuma la naafiq yi kese de waaye way ngëm yàlla yi sax laa yu'minuuna duñu gëm dëgg dëgg ngëm xatta ludul yu hakkimu ko ñu nangoo ñëw di la atteloo fii ma shajara baynahum li nga xam ne moo dox seeni diggante différent yi nga xam ne moom lañ am wuute yi am seen diggante bala ñoo gëm dëgg-dëgg foog ñu nangoo wommatu ñëw nga àtte leen jamono ji ngay dund aleyka salaatu wassalaam bu dee jóge nga fi nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk sa gannaaw ba àddinay tukki duñu gëm dëgg dëgg dëgg lu dul ñu nangoo ñëw alquran bi nga fi indi sunna bi nga fi indi ñu nangu cee topp wommatu ci digg yi différents yi leen yi ñu am comme yi ñu fi waxoon ay danga jote kii wala daa am lii xew wala seen mariage bi lii wax xew wala am miraasa am wala daa am mariage bu tas naka lañ koy régler yow boo nee man sawaay ci tribunaux yi laa koy yóbbu yow na la leer ne sa ngëm yàlla des na ak ku la man di jay waxu la dëgg voilà kon nag ndax suñu waroo ma ne du ñu gëm mukk mukk mukk dëgg dëgg xatta lu dul yu xakki moo ko ñu nangu laa àtte loo yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma shajara baynahum li nekk ci seen diggante fokk ñu nangoo ñëw fii nga leen di àtte loolu benn mbir la mooy wommatu ba agsi waaye summa laa yajidu ginnaaw gi nag du ñu dajde te du ñu trouver fii anfusihim ci seen bopp xarajan bépp benn gene benn benn benn euh, ay ay xaar ma yàlla ak benn xat-xat ak sikki sàkka fii mimma qadayta ci li nga xam ne moom nga leen di dogal moom nga leen di àtte boo ñëwee ba àtte ndax xam nga wommatu ñëw ne damay àtte wu dama alxuraan àtte yomb na mu lool bon du sax lu yomb mais boo agsee léegi nag sentence bi daal ñu ne la lii mooy atteb alquran léegi nag war koo jëfe lool beneen affaire la voilà moo tax mu ne sum luy lépp nag da boo yii yépp ngay matal ngir nga nekk dëgg-dëgg way ngëm yàlla boo ko matalul nañ la wax lu la neex yow sa ngëm yàlla des na mu ne kon nag yi am fu siim summa léegi laa yajidu na duñu laa yajidu duñu trouver fii am fu siim ci seen biir xarajam benn xat-xat wala benn sikki sàkk wala benn gene mimma qadayta ci li nga xam ne moom nga leen di àtte wa yusallimu te ñu ta ñu nekk ñoo am dañuy wommatu daal di wommatu tasliman ak jébbalu wommatu ci li nga dogal ci li nga àtte ñu nangu cee tënku te duñ ci am benn naan waaye lii de bu ma xamoon na nii la du ci ñëw wala di ko def naan ah aw ma pexe bon nu nga comment faire on peut pas faire autrement bon ay jullit la ñu yu mel noonu sax bu leen ci fekk fekk loolu yaa ngi koy am adna zarra lu gën néew ab ab zarra